Euh, li nga xamante ne moom lañ yàlla may kon bala ñu jox sëñ Ahmad Bass kàddu gi rek dañuy tënk tuuti rek ci ay yëngutoom mu jànge alxuraanul karim ci dëkk boobu nga xamante ne fa la fekk baax muy Makka Bass ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi nag la ñëw ci Touba fréquenté ay boroomi xam-xam yu wuute kenn ku nekk mu tànk ci yow aslëf ci fànn ci genn fànn ci fànn yi nga xamante ne mooy fànn yu wuute ci wàllu xam-xam ñu mën cee lim borom xam-xam yooyu nga xamante ne jaar na ci seeni loxo sëriñ Mouhamadou Bey rahmatullah alayhi mën cee lim tamit sëriñ Modou Guèye mën cee lim sëriñ Mouhamadou Amine Cissé mën ci lim sëriñ Souleymane Badiane ak yeneeni i borom xam-xam yoo xamante ne kenn ku nekk jaar na ci say loxo tànq ci yow aslëf ginnaaw bi mu soree ci am njàngam tamit ci wàllu diine la tàmbali rek di yëngatu ci wàllu jàngale. ubbi daara foofu ci Touba di jàngale alxuraan ak xam-xam waaye nag yemul ci loolu euh, di def ay conférence yu bari ci wàllu diine di leeral nit ñi li nga xamante ne moo aju ci seen wàllu diine ak seen wàllu àdduna waaye nag yemul ci loolu mu def tamit ay taalif yu baree baree bari yoo xamante ne xam naa ne lim gi sax du xàcc jataay bi ci wolof ak ci arab xam naa ne danañ ci lim lenn rek ci euh, taalif yooyu noonu ñu mën cee dim jooyu màggat waaw jooyu màggat ak way way wére di ci wàllu xel ab laago njukkal sëriñ Musaa Ka yàqu-yàqu jamono ji doomi réew mi moytu bokkaale taggu sëriñ Tuubaa nit a yéeme fajum cosaan yaroo baax sëfoor bi ab jabar dénkub aji jàng dénkub aji sëy fagoo fegoo gëñ faju dénkub ahmadu gay doom yi soxna yi dénkub ndey astu jataayu euh, ña faatu woon badar yaral sag njaboot njóobalaay asan paate diggante ganaaru kër ak ganaaru gan ak bàkk sëriñ Touba kon lii lenn la rek ci ay taalif yoo xamante ne moom def na ko ci wàllu wolof ak yeneen yu bare baree bari nag euh, waaye nag yëmu ci loolu sax nag waaye ñu baree bari ci kilifay diini yi taarixal na leen ñu mën cee lim euh, borom dëkk bi di seex Ibrahima Fati man cee lim sëriñ ma Samba Mbacke ak maam Cheikh boroomu gaawaan ak sëriñ ma Numbe ak sëñ Adama Guèye ak Cheikh Ibrahima Fall ak njabootuk sëriñ tubaa gi kenn ku nekk taarixal na la euh, ba tey tamit mu taarixal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul euh, def ko ci genn xasari goo xamante ne mat na lu mat junniy way ak yeneen ak yeneen kon mën nañu wax ne moom wax dëgg yàlla mu ngi liggéey ci wàllu googu noonu waaw kon xam naa ni incha allah li ñu def rek moom mooy dañuy njëkk a kàddu gi. sëriñ Abdul Ahad Ka su ko defee mu def benn taqdim su ko defee bu ci noppee nag ñu jox kàddu gi sëriñ Ahmad Baas ci lii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baax tey yàlla na leen yàlla defal tawfiix defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفقي إلا بالله بجاه جار البديع وخديم الشفيع بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي laqi lisaani waxlulan minhu al-uqad waj'alhu dhaakiran wa shaakiran abad fahhimni al-ilma wa zidni ilma wa amalan wa adaban wa fahma sudura qawmi yashrahan lid-diini wan-nuuri wal-islaami kulla hiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh noo ngi nuyu bokki Al Wafa yépp teg nuyoo bi ci loxoy sëriñ Abdou Samane Mbakke mi ak sëriñ Ahmadou Mbakke mu jot lu nu ko kilifa dëkk bi sëriñ Abbas di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ko wér te sumb ak naar yi nga xam ne maam Cerno sumboon na ko fi njabootam gi di ko wéyal sunu borom may ko kàttan mu àggale ko ànd ko njaboot di sant mbokk yi ne ci Al di liggéey liggéey bu rëy bu am solo bii jëm ci wàllu xam-xam di ñaanal yàlla kattanal leen dooleel leen ba yéene yi ñu am ci liggéeyal sëriñ bi ci buntub xam-xam ñu dëppoo ci ak tawfiixam ak ngërëmam ni ko sëñ Modou Kara waxe ci tënk rekk jataay bi mi ngi jëm ci wayu wolof ku tudd wayu wolof boole nga yaari waat muy way ak làkk nose ak wax ci saw làkk làkku wolof wii nag nga xam ne ci la sëñ Ahmad Baas mi di war a def jataay bi war a génne la mu ca nose day làkk wu mat a bàyyi xel làkk wolof day làkk woo xam ne sëriñ bi da caa liggéeylu te bari na ñu bari ñuy liggéeyal sëriñ bi ci wàllu xam-xam ci bunt yu bari dañuy fàtte ne liggéey ci làkk wi liggéeyal sëriñ Tuubaa sëriñ bi insisté na ay yoon ci nit ki di wax aw làkkam ba jaral ko mu sàkk ay nit yu koy bindal ci làkk wolof dafa gisoon ne xam-xam ak làkk du benn ba mu koy gis sëriñ bi dafa bokkoon ci li ñuy wooyee ñuy gis ca ceew mooy tolloog ci tubaab homme de vision mooy kuy gis ca ceew alphabétisation bañ ko tëralee yàggut waaye gis nañ ne bi ko sëriñ bi di tëral boobu xel yu bari àggagu ca te mooy fexe ba jël xam-xam yàkkal ko nit ki ci làmmiñam mu di ko ca jàng xam ngeen ni ki ñëw di jébbalu di mag nga bëgg koo jàngal leetar muy xaraf mu am kalima moo jumla phrase nga bëgg ko koo firil boo tàmbaleek moom foofu bala ngaa noppi mën naa wuy ji boromam te du xam diineem mu gaaw nag ci yàkkamti xulaasa bi nga xam ne moo ne ci xam-xam ak la cay njariñ ndax jàngaloon nañu ne xam-xam bari na waaye am na yu am njariñ am na yu amul njariñ fa laysa kullul ilmi nafaan zuxtiwa wa laysa kullul ulamaai fi istiwa fa fi fa fi ulumi ma yuqossil qalba wa yujibul kibra wa yunsir rabba taxoon mu jël xam-xam yi amoon njariñ doon ko yàkk ci méthode supérieure boobu nga xam ne moom la doon jàngale ba mu jaraloon ko mu sàkkoon ay nit yu ko doon layal suuf def ko ci kees di ko ko indil mu cay tomb ay tomb ci moom lañ gisee njàngale yin wu yéeme xóot woo xam ne danga fekk ci biir tomb yooya ci xam-xam loo xam ne doo ko fekk ci téere ya arab yi gën a mag ci wàllu xam-xam qad yujadu fi nahr maa la yujadu fi l bahr sëriñ bi ci tombam yooyu jàngal na ci nit nit koo ko taxaw di fóore joj bu jàkkaarloog ku peeg xam-xam bu àddoo da koy laaj ci ban université la génn kon li ma jubla wax mooy sëriñ bi samp na wolof te daan na ko jàngale dafa sampoon société wolof duggoon ak melow Seex Bamba baax ak wolof du feeñ ndemoo mel yoon yónneen ba waa màkka daa ko jiiñ muhammadu abdullahi ngir aw banam la xeeñ dadaa laq ay daif di fat law be yaa ki seeñ euh, duggoon ak melaw sa Seex Bamba baax ak wolof du feeñ sëriñ bi bi ñëwee moo joxaat gëdd wolof jox ko dayo xam loo ko boppam daana wax ne fa laysa yujibu sawaadul jismi safaaxatal fataa wa al fahmi du caagene nit ki der bu ñuul bi ko yàlla bindee day jur ci moom gàtt xam-xam wala gàttu xel wala ñaawuk dégg loola war a doon sëñ bi yar ay nit ñoo xam ne dañuy nekk ay jullit te duñu tubaabe duñu naare ci moom lañ gëmee ne ndeke loolu mën naa nekk ñu bari dañu jàpp ne lislaam diine xam-xam mbirum yàlla boo ko jaarut feneen fudul fiñ ko miin a jaar rek doo ko xam mu ñëw nag wane lu mel noonu moo tax ma daan wax ne nit ku ñuul ana lum moomal boppam lu gën a rëy li ko Sëriñ Tuubaa jàngal ndax nit ku ñuul tëraliinu àdduna tubaab yàlla ciy roy liinu diine naar yàlla ciy roy kon ana lan la moomal boppam sëriñ bi nag moo ñëw wane ne nit ki mën naa dégg arab mën naa dégg lislaam mën naa xam jamono mën naa xam àdduna te du tee muy nit ku ñuul di sénégalais di sol colinu murid yi muy sol xam lañ war a xam di wax seen làkk daana insister lool ci di dawloo nit ñi ñuy wax làkk wudul làkk wolof maanaam làkk tubaab ñu koy daw loolu li ci jublu woon mooy jëmmal ak fonkloo leen seen làkk moo tax ku ma saan fi moom kàddu ya ngay wax booy wax ak moom danga koy bàyyi xel bu baax jële naa ci sama way jur sëñ Mouhamadul Kabir ka mu ne am na ku mas di binduloo kayit ga jeex ba mu dellusee daan ne sëriñ bi kayit gi daa manqué sëriñ bi daan ne daa di jóg fatu sëñ ma dem ba mu ñëwee la ko ne diw moomu de war ngaa wax ak moom ba mu demee laaj koloo wax mu wax ko ko mu ne ko lee ko war a ndax kayit gi daa xees kayit gi dafa xées daa yées sëriñ bi nag soppoon na waxinu salum salum daana ci seere yaari yëf daana wax ne waaye ñoom de seen seeni wax day néew baati tubaab lool te lañuy wax day doon dëgg fa ñoom bokk na ci li sàmm làkk wi nga fexe ba muy safu wolof te la ngay wax di dëgg nga mu dëggu ci yow am na benn saalum salum bu mësa ñëw ne ko Euh, man de mbakke dama songi ngoro ba ma demee ñu xool ma bët boo xaay ma dëkkal si la sëriñ bi ne seetal lii rek dindi lu am solo jox ko ba demee yëf ya ga neex la yëf ya baax lool dellu si ñëw di ko sant daal ne man de Mbàkke dama songi ngo maa songi ngoro ñu xool ma bët boo ma dëkkal si la ba ma joxee la nga maay jox fa ma demee ba ma demee faañ ma yàkkawliku sëriñ bi ne seetal lii rek da ngay seet lii rek daray tubaab ni ko kon sëriñ bi bëggoon na lool ñuy wax làkk wi te bañ koo njar kon yaakaar naa loolu ab liggéey la ci liggéeyu sëriñ Tuubaa te mooy siwaat làkk wi ca cosaan ci yar bi la bokkoon waaw mag ñi daanañ ci duma nit ci wax ay baat rawatina baati tubaab loolu nag jàngale la rab ndax yonente bi sallallahu alayhi wa daana ndamoo dégg gum dégg aw lakkam ba xaraf wi gënoon a jafe ci luxatul arabiya ci ci xuruful xijaaya mooy xarfu dood yaakaar naa fa muy génne day xaw a jafe ci sa diggante dégg ji moom nag da koo mënoon loolu moo tax ma daan ana afsaxu man nataxa bi dood loolu day wane fonk gum fonkoon aw lakkam ak bëgg gum bëggoon kuy wax lam nàmp loolu waral sëñ mu Ka ne Cheikh Bamba lim rëy rëy may wolof la njool màkk lay tagg te moom arab la moo tax mu tagg koy arab yam nàmp yow it nga tagg daam wolof yi yam kon sëriñ bi dafa ñëwoon ngir samp société wolof si loolu waraloon mu sàkkoon ay woykat jox leen digal ci ñu daan woy ci làmmiñu wolof ñu mën caa tudd as-Shaykh Abu Bakrin jaxate sëriñ bay jaxate man caa tudd as cheikh Mamar Kayre sëriñ Mor Kayre man caa tudd as cheikh Moussa Kalim sëriñ Moussa Ka man caa tudd a cheikh Samba jaar Mbay ñu nekkoon ay waykat yoo xam ne dañuy way ci arab ba noppi di way ci wolof indi ci seen way yooyu way yu yéeme yoo xam ne yeete nañ jàngale nañ yare nañ waare nañ bakk nañ kañ nañ tagg nañ labiré nañ kon way loolu la làmboo woon maanaam sëriñ bi bi mu ñëwee sàkk ay waykatam di leen wayloo ci way itam nag daf leen digal ñu way ko ci wolof ndax sëñ Moussa arab la ko njëkkoon doon way moo ko digal ne ko na ko def wolof ne ko boo gisee sallallahu alayhi wasallam ma la diw nit boo bëggee ay bokkam xam ko lam nàmp ca nga koy wax euh, sëriñ bi nag waykat yooyu mu sàkkoon euh, ndeem sëriñ bi lépp lu muy am lu ne da koy tibbe ci alxuraan day wuuteeg lu njëkk lam amoon fekkoon nañ way amoon ab dayo bu mu amoon ñu daan way ci fànn yu bari waaye itam di way ngir ay yëf ba alxuraan di ci àddu wa shu'ara'u yatba'uhumul ghaawun alam tara annahum fi kulli waadi yahimun sëriñ bi bi mu ñëwee waykat yi mu sàkk dafa ne dafa leen a dawloo loolee alxuraan doon daw ci waykat yu jëkk ya moo tax sëriñ bi wax ne lam yanxu nii gawaayatun aw hayamaan fi kulli waadin aw firan ballil amaan am na tuf ni sama nit waykatam yooyu nag mu sakkoon ñu daan laabiree nit ñi di laabiree jullit yi ci fànn yu bari yu wuute loolu dafa bokk ci cëslaay ak fondement nga yoonu murit kon dafa mel dafa jaadu loolu war na di wéy ñooñu war na am ab li ñuy wax relève ndono ñu leen donn di wéyal loola loola mën nañu wax ne moo jur jataay bi kon sëñ Ahmadou Bass mi kenn la ci ndaw ñi jógaat ngir raaya woowu mag ñi gàdd woon bañ mu laal suuf mu bokk ci ñi nga xam ne tabaarakallaahu ko ci dem dayo la te wayam dafa am cafkoog mag ñi ñu bare bari yaakaar naa bu tàmbalee danañ ci xam dara kon nañu dellu siwaat ci yaari yëf ci làkk wi ak way jëme ci ci làkk wi ak way jëme ci euh, xam naa ci tënk rek kon dañuy bàyyi mu daldi tàbbi moom ci li nga xam ne indi na ko Euh, ngir wéyal liggéeyub sëriñ bi lii day dugg rek ci liggéeyal sëriñ tubaa ci làmmiñu wolof ngir wéyal liggéey boobu mu santoon mag ñi am na yeneen i waykat ñu ngi ci tubaa ñu ngi daarul monti léegi gone yi ñu bare bari ñu ngi ciy góorgóorlu waaye ñu sàmmoon sàmmoonteeg lii sëriñ bi doon dàq ci ñi sëriñ bi tànn ne ñooy ay waykatam di fexe ba ci wax lu am njariñ di ci daw ay caaxaan di ci daw yu bare bari tamit muy tege ci teggin tey jàngale tey yeete kon sëñ Ahmadou ni ko sëñ Modou Kara waxe euh, yaa ngi fi indi woon lim boobu mu tudd ci ay way te des na yeneen xam naa lu fi xaj rek nga mën ko cee jàllale waaye dañoo bëgg fi ngay njëkk tàmbalee muy way wu jëm ci jooyi màggat dañoo gis nga tudde way wi jooyi màggat ana lan la màggat mi di jooy lu jaral màggat mi muy jooy mel ni danga ngaa abbu màggat mi di jooy ci làmmiñam di wax li ko li li ko metti nga tënk ko ci ay way loolu lañ bëgg nga nettali ko bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عونك يا معين وبك نستعين يا ربنا بحرمة العباس وحمزة أن يكفي كل بأس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokk yi noo ngi sof sunu nuyoo ci nuyu tedd yi fi jaar bàyyi ko Cheikh Abdul Ahad Ka ak si Kara di ko jëme ci muassasatul wafaa'i bi xuquuqil iman di rafetlu jataay yi di sant sunu boroom ci eh, tawféex ju munu tawféexal may nu it kartan ba nu mën a teew ci jataay bi di ko ànd ak yéen nuy nuyu mboolem kilifa yu tàdd yi ci njataay bi ñëpp euh, tàmbale ko Cheikh Abdul Ahad ka mi nu àndal ak sëñ xaari mbaw waaye nu yóbbu mu assasa bi ñu jaarale ko ci sunu sëriñ sunu xarit waaye sunu walëre sëñ Ahmadu Mbakke di sunu turandoo itam <laughs> nu koy ziyaara bu baax ak sama walërew bopp yi mu feggoo léegi laa ko fa gis xam naa bett na fi lool mooy sëñ Mustafa Mbakke moom sëñ Cerno moom sëñ Cerno moom Eh, di ñaan sunu borom nag jotaay bi di ngeen ci taamu lépp nun itam nu yaakaar ko ci yàlla nañ ci tase ak loola bi barkati Cheikh al Xadim eh, wolofel wi nuy jëkk a jàng ñu ngi ko jëmee ci joo yi màggat Cheikh Abdul Ahad xam nga màggat mu dem ba kii ñaari man naa tàbbi ci am néegam di waxtu eh, waaye joo yi li ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy ndaw gu tilim koo xam ne dafa sànq ndaw gi ba lépp lu ko yàlla abaloon rek gis na ne mu ngi koy tàmbulee ñàkk mu di ay tànk am xel kartan ay bët ay nopp man-man alal lépp mu ko ñàkk mu mu xam fi mu jëm nag mu jege ko lool mu geesu li mu romb lépp tirim foofu nag dëgg mu ak waxtu euh, ak jaaxle mënu fee ñàkk loolu mooy mooy sama jooy bopp yi may jooy tey ji bismillahi rahmaani rahim moo tee ma faf dëgg mu tey sàlloo xalaat ak a jooy ngir ndaw gu jeex takk ci moy jar na dëgg mu di jooy moo tee ma faf dëgg mu tey sàlloo xalaat ak a jooy ngir ndaw gu jeex takk ci moy jar na dëgg mu di jooy ak bëru duniyaa dëddu naak yëfam yóbbaale saak ndaw ba ma ak ay cër yu lott te gooy tolloon na ay fan konoon néew doole gii dana ñëw bokkoon ma di ko cey man àddinaa mën a jooy kattan akug wér sawar bay tëb di jóg ak a dal laa nekke woon tey ma xëy lompañ ba cër yi di gooy tey dara neexul fi man luñ togg sunu mu yoteey ma mos ci ab tibb saak put bañ ma dal ko fa wooy ndoomas guróog ceelu yàpp ak pombiteere ci yem gëñ yépp a dem loo ca joosul danga ko bés ba mu nooy aw mefre laa lu ma seex daa koy luguj lu dëhër ma yàbbi neexoon ma am ñam baxal ba mu sooy yàlla mi boole ci diis ak metti guddi gu jot nit ñi nelaw ma fanaanee xoole gët yi di jooy docteur yi aaye ma kaaneeg diw gi aaye xorom moo tax ba saa su ne may niiw doole tey gën a yooy jant bu nekk tawatam daay toog ba tànk yi gal gët yi lëndëm xel mi far dem wóom yi tëj ba nooy aw jàkk lay jóge moo doy ñëw ma door a taxaw saa ngédd lii gëj na maa xam daawam dafa tooy aw jàkk lay doxe saa waaram yi dong ba tey aw ngadd laa xëy di joos daay lox ba joosu bi juuy yet wee di say tànk moo doy ñëw ma door a taxaw saa ngédd lii gëj na maa xam daawam dafa tooy subhaanallahi ci joo xam ne daana dox ak tànkam ba mbaakol su boo xun addinaa mën a juuy tey ñàkk nay àndandoo ay natt koo ki xarit saay nawle tey ñépp lompañ koo fa gis mu ngi jooy ay lapp toog teretang teefan ki kenn ñëwatul tey gëj na ak ñépp koo laaj looñ na tëj na yooy saa benn tool mus la booy ndax ndandi la sama mbey day jëlli xuru waaye tey saalew yi yépp a ngi booy kartan ganak dof la buy ñëw doo ko yëg bu demee kartan ganu dof la suy ñëw doo ko yëg bu faboo bay dem du tàggoo te kartan moo taxan ba ma fuuy tey dund naa jóp kon saafan wi tuuta fu des jël pépp nag jël pefit mën naa waral mag jooy ku dem ma dem ku demul mag dem bu faatu jotee ku faatuwul yàqu woy naag naagu jot na te jooy ngir say moroom buñ jare béy soo goree jëri béy soo gariwul meemi béy maa mag ci askanu seey tey néegu seey ak wégéj jaafuñ ya mag desatul jax réew ya dee jël na leen tey lëf desul ndara jooy tey lu ma daa bañ ci saa kër lépp a ngi di fi am xam naa ne dee rekk tey saa kër gi def kër looy léeg-léeg ma tëdd fii daay woote kenn du ñëw ñépp a ngi ci saal bi di seetal film woy ma ne wooy xam naa ne dee rekkatee saa kër di riir ki woy ak fecc ak tàccu ah ah xam naa ne dee rekkatee saa doom yu ndaw yi jirim ñeewante naa faatu si ak ndey xaw ak mati booy xam naa ne de rekkatee saa doom yi tas ñi ma leen dencal ci bokk gi ngir seen séer yu fuur yi te eh, ngir seen séer yu réew yi te fuur xam naa de rekkatee saa yi tas ñi leen dencal ci bokk gi ngir seen séer yu bon yi te xam naa ne de rekkatee saa doom yi takki tubaab seytaane def naw xojoog xëy bënn saa wuyu ndooy maa boole wan nag ya jaay saay gàtt dimbali leen bañ tukki tey ñoo ngi nii war bokk gépp di fuuy duñ ko ak bokk tey jii lëf du ñëw lëf du xew ba ñu ñëw du jaal duñ leen du ndawtal kenn du dee ba jooy duñ jokk ak bokk tey jii lëf du xew ba ñu ñëw du jaal dundal leen du ndawtal kenn du dee manu jooy am am ak akuk wér musibam ndaw la mën na waral muy mooy ba xëy dee ci ak mooy tàbbi yi ne wooy ngir ndaw la am doole am man-man du neex a yilif seytaane xëy na yilif ndaw ñépp àddina juuy astaxfirullaha teemaa xaa ci yuuxu ca kaw kuy jooyi mooy war ne woowow mbaa yuuxu ne wooy xaw ma ne àddina lu xëy jox la nu mu a tol day gontu nangu ko cim cim àddinaa mat a juuy joxoon na ma taar bu ànd ak bayre jox ma alal jigéen ñi wut si ma may caaxaan di reew a ko fuuy fonaa ba may man te mooy naa faati waxtu bu wér dog weeru koor foye saak ndaw téema dëgg mu te jooy saa xëy ba wéy na ci ay neen ak fo ak yëfi ndaw ba ngont ñëw fekk mag màggat ba cër yi di gooy am xëy akum ngont duñ yem ndaw gi mooy mile xëy te mag gi mooy ngont xëy mii te mag gi mooy ngont xëy mii tax na dund gi sooy ngir xëy mi naaj waa taxoon saa ma dara setul ba ngomtu ñëw ñax ma raw gàncax ga yàqu na gooy man jooyu mag mag li may jooy moo di ndaw gu tilim ngir ndaw lu fis dund aslëf lii ma dal du la man jooyu mag mag may jooy moo ndaw gu tilim ngir ndaw lu fiy dund aslëf lii ma dal duniyaa kërug jooy ku tàbbi jooy ku jooyul itam ba jooy di jot faw bis xëy ñëw nga dëgg mu di jooy kuy tàbbi kër tàbbi cee jooy tee mu farlu ba suy génnaat di ree kër gi mooy duniyaa ku juddu di jooy ndeem lii la jooy moom mi yéen doogul ci àddina bis kon man mi jeexal damay noppeem damaa war a jooy suuf saa ngi nii woote ñii sax nañ fi junni bi at jóg wu ji ñaar fukki at ñee juddu mujj ñu jooy ñee sax fi téeméeri at ñee toog ba denc ci jabar ñee dee ci seen biir yi way jur judduwuñ fi ba jooy tey suuf si ñëm tiim a gën ñii xëy di dox ci kawam ku mel ni xëyrul wara fu mu tëdd soppee jooy su fa amatul ab yeneen ba ab nabi yu amul tey ab saxaabi yu mbaa sunu waa ji ñépp di jooy kuy dox na dox ndànk bul réy réy lu noo mën a toll kuy dox sa kaw yaxi maam ndànkul woyof lu te jooy ci yàlla nit su xamoon suy dee ko koy xalafab laabal ko muural ko ay awraam bala nit a jooy fompal ko yuutam ya saañ noppam ya takk yoxoom takkal ko gémmiñ ga fuddal koy ciram ba mu nooy laabal ko gëttal ko sàngal koy ciram ba mu daj julee ko dem rob ko foofee door a jël di jooy gannaaw xamoo kii ka muy doon te nga foofu rafetal ci nit ñi léegee bi say ñëw nit ñi ñëw di la jooy diggante ab liir akum niiw am na mbir yu fi am déglu lu ma wax la ko ndax jar naa xalaat jara jooy ab liir raxas ak laxas sor xol li njëkk ya bég ab niiw raxas ak laxas fab suuli bokk ya jooy fan yu laxas tudd ak feenu yu laxas di la rob ab dig bu néew la moo yow niiw te nga dëgg mu te jooy diggante ndokkee la kum njaal saa su niiw la xamal ku juddu rek dee na man jooy naa balaa nit a jooy diggante li xaama ko kabar danaa fu béral misaal mu tax ñépp xam ak dund moytu mu sooy ab dañuy nodd cib noppam li xaam mu doy raay bopp ba taf liw turam ñaanal ko nen ba jooy su niiw ba teewee amul noddaat li xam amatul imaam dafay jiitu kabar geesu bokk ya jooy diggante li xaama ak julli waa ju nelaw ci biir diggante bu yeewoo gis lu koy tax a jooy boogul ma duniya ak waram yeeg ndax ndaw yi mu yor ku muy tuwul lab ci duniya war yi tax na ma yooy cey àddinaay mbam mu ndaw loo kott kott du tee bis ñëw nga detteelu mbaam kay yàgg naa mën a juuy juuy nay dameel juuyi buur juuy garmi juuyi sëriñ juuy jongam ak taar ba moo tax tooli garmi ya booy buur ak dameel barag ak keeñ dag la mbaate la wax pal yépp a jeex tey moo yàlla dootul wëreelu ji peey ca ndeela yépp ak ca faatim ak ci yaasina yam ca yépp tey ca limeerul dee la tax nañu sooy bërëb bukkeek mbaam la bërëb bukkeek mbaam la duniyaa doo ko jekku ba tee nga gontu nar melu tef nay moytu ndaamalu yooyu dee ràbbu nay yoxo liiñ am kan ku jóg ne sërëx xalaama ndiir bàjjo foo jaar jaar ca leeñ ma mu wóoy wur yépp nar tey jii waada yang ne nërëm de rekk a def waada kum galgal nu gis la nga tooy buur bu mi kër buur jaxaaw kër bum bi fépp la far tey mayokoor kumba ndoofin xabru yaa ngi fa ñu wooy seetal ña daa daagu tey war ay karoot fu nu jëm di ràng ay naaru góor ak par yu mastila yooy ak mbongu ak wëldu ak jàkkeer yu xof yu nu teg mbañ teg di ceec ay dëgël ñoom ñépp lañ mujj jooy gental na siin far na njaambur daane néegi bawal de gental na siin far na njaambur daane teeñi ba wal njaaxoom la siiw na ko joor jeexal na néegi ma yooy néegub daloo li ngéer ak jaafu ñuy xale yem ñafum ki woon démb tey jii dee waral ba ñu yooy deejal na koo xam ne fum at doo dagam yebe dam rongo ñi baa doole yaadaa ba mu tooy deejal na koo xam ne fum at ku nekk di lox fum ne jaleñ ñépp bóof kum soxla yootu la déey dee jël na jaay taar ju taarooy taara tey wuti dee jël na jaay taar ju taarooy taara tey wuti tur kuy ëpp luy bëslu ñuy diw ay lexam ba mu nooyee dee jël na ay ndandi jeexal way sawar téléphone seen tool ya mës la ngu yaay seen benn surga du yooyu subhaanallahi ne leen allahu akbaru ndax ndox yaa ngi nii loo fu taataan faw day mujj seey taataan fi ngëm yàlla ak wéetal ko toppi ndigal su ëllëgee waa ji sooyit say bagante na teey néegum nawet wute naag ay néegi noor bu tawee ku waajuloon ab nawet day senne mbaas wala tooy ngir sébbiteel dee dafay xëy dotti maa la ko wax doo seeru muy mangi xiin tey dënnu mbaati mu xuuy woy boobu nekk teenamaa yandoor bu guddi jotee nit ñi nelaw ma fanaane xoole xoj ni looy baaxal bonal jubalal dëngal bebal ragalal toppal ndigal yi mooyal reexal ba kekkute jooy bu kenn doon am ci duniyaa faw ay mimitam kon Cheikh Omar Banj gar noonam yi duñ ko fa wooyu xeexal na lislaam ca Fuuta ak yépp gox yi ko wër toroda bambaado ak way baax yi ñépp a ko jooy mabaa nga def somb ak kàngam yu rëy yi ko wër séeréer sa xëy buum ko moom ndaanaan yi àddina jiwuy damel ba woon sàmba yaayaa des ca dex gafandar daa gedd daanu ca biir lab faatu rëbb ma sooy satin commandant ba woon cees jéeri joor a ko rey ngir bañ noteel jéeri joor ndeelaa taxan duñu fuuy cër yaa nga mbulu yaama boppam baa nga des ca tugal bu ngay la làmbaay ñakkaar almaami jàjj ga déey Lat Joor tubaab yaa ay wal mu daanu ca kaw maalaw pataar ak sugeer kër saa xewar di ko jooy rekki di sey xu ma des tey sàmba Sadio ñu xëy yàlla njëfeli yàgg dereetam tax na diine jooy tax na diine di jooy Alburi Njaay saaxu nag dee moo ko li mu wéy ba dal ca dooso malaakaam dee ma ñëw ne ko éey palug mbayaar gara Lat teg ca may samaram garam ya géewal ko suufu saambe ma nga fa ñu wóoy monsieur buur ya nga fanaanoon jàjj buuri fa moo taxoon ko jor fande tey jii gilla xëy na ko wooy xasar na taal nañ ko ay gor faatu ngir birim ay bañ daq naa la ca yaasin tax na ay goro tooy saamoon yi rey nañ ko fab jëmmam mu lakk mu xam yi rey nañ ko fab jëmmam ja lakk mu xam te moo taxan Guinée làmp diine leer fa du xuuy kekkul be leer wuute nag building yu rëy ya su nguur soxoon kon Senghor labbey Joal du ko jooy bañkat ya tey dëkki nañ suuf te nga seet ci Saddam te seet ci Xaddaafi duniyaa war na yoo yële kuuy Nelson tëjën nañ ko ay at bër ci démb la dee ngir bañ nu teel man Mandela fal nañ ko buur sa ko jooy waykat yi ak mbër yi ak joueurs yi ñi mel ni ki ñoom su ngeen ma dégloo ma wax leen biir yi leen tax a jooy yow miy misik umu kalsoom tax nañu ay niti nit xëy faatu bis bañ ko tàggee misra yuuxu di jooy yéen sax xanaa ko sa xel daj ndongoloo da dal ngir bër ci démb boo la way maajoor ma dem di ko jooy yow muy xalam tey gitaar tee ngaa xalam kañu naa jomee guitariste boobee war na laa tax a jooy football keroog fooye faatoo laa ko bàyyi bu wér ay sori sóoraale leen ndax léegi àddina juuy yow mbar da ngay fecc feccal ndax te fàttaliku woo tey son siñor bërki dem boo ngeen deman di ko jooy yow animateur bi lay teg way yi fàttaliku woo efa ma xëy dem te way kër gi wayan di ko jooy koryaane seen demba jaag Moussa Ngom ak njagambay ndey mari njaay laa ne démboo tax na gaw la yu jooy loo nekk bay fàtte dee dee jël na waaju la sut ca loola fuuf gën la caa saf soo xamante nga jooy dëgg mun te jooy ahmadan baas noppi war ci la yow ngir ndaw gu jeex tàkk ci mooy jar na dëgg mu di jooy wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa alihi wa sëriñ Ahmad Baas ci woy wu am solo woowu di jooy màggat te làmboo ay waare yu bari yu am solo ak xoromu gim boole waaye nag dëxëñ gim dëxëñ ay waati wolof yu baree bari seetlu nañ ci lu mat wala lu jege téeméeri waat yoo xam ne du waati tay waati démb la yoo xam ne bu ñu nee waat nag mooy mooy jamxu baat baat bu baree sañ nga ne ay waat koo xam ne da nga doon seppi waati wolof yi ci biir rek yaakaar naa da ci mën a lu bari ni ki buur yaag néeg yéeg seey ak jaafuñ ak daroobeeg ak tur yi e, pal yi nga xam ne wóor yi njëkk ya daanañ ko am wóor yi itam ñu fàttaliku ne mooy jamxu buur buur bu bare pluriel bi wóor lay doon wóoru njëkk yooyu ndomba yañ daan takk ni ki dammeel ak yooyu yëpp tudd na ci yu bare bare eh, teeñ ak ya ca aju kon way wi fees na dell ak ay waare ak ay waat waaye sëñ Ahmadu eh, dañoo gis ne li ñu fi jóor ci ay way xam naa duñ mën a jàllale jàllalee lépp waaye du dana ci am yoo xam ne moom danga nga ci tudd fukk mbaa juróom-yaari way ngir mosal ci bokk yi la ca des xam naa ñu topp si la ko waaye bii ñuy wax moom euh, way wéradi ñu nga xam ne dañoo am wéradi xel boobu moom ragal naa ne dañuy jàllale lépp ndax waare wa am solo ngi ci te dañ leen romb ci mbedd mi te war leen a bàyyi xel ñoom itam yaakaar naa def nga seen awokaa wax ci seen làmmiñ ndax léeg-léeg nga fekk ku ñu woyof dof mu toog fi béréb nga jàppoon ne yëgut fekk am na lu muy yëg ci biiram yow nag bari nga mën man ba dugg ca biir kooka sangu ci biir bagaasam la mu yëg nga wax ko ci aw way dañ bëgg nga nettali nu ko bismillah euh, kon xasida gi maa ngi ko tuddee wayu way wéradi yi ci wàllu xel ni ko Cheikh Abdul Ahad waxe rek euh, waaye ni ñu ko xamee te mii ne ko ni mooy dof ku ku gis kenn ci mbedd mi gis naa fi dof rek ngay wax waaye ñu ñu ñu wooyee ko noonu wayu wéradi yi ci wàllu xel donte baat bi danañ ko tudd ay yoon waaye loolu rek moo ko tax a jóg bismillahi rahmaani rahim xasida gi nag li ñu puus ci way ko dañoo génn bis boo xam ne ci Dakar la ma fekk caaro yi mu taw bay door a yebb yebbal noonu ma génn di dox yitte ju gàtt am ku ma romb koo xam ne moom ndeke taw bépp ci kawam la sotti ko mu mel melokaan wu doy doy waar waa jile làmb naa sans pas sax am lu ma génne di ko ko jox waaye taxul ma ñeme ko lool ba man koo jege ba man loolu nag moo ma jàpp ci guddi gi ba mujj ma jóg liggéey xasee gi far ànd euh, yu bari yoo xam ne xamoon nañ ko ci euh, lu jiitu ñuy tase kooku naka jekk daanañu leen ñiiwant waaye jëmmi sos xasida gi moom mu ngi sababoo ci sunu yëg-yëg ci ko jooju bismillahi rahmaani rahim damaa génn bis caaro di dox romb benn dof mu ci buru xam jël ay yoxoom ci waggam damaa bis caaro yi di dox romb benn dof mu toog ci buruxam jël ay yoxoom faste ci waggam te léeg-léeg mu ree léeg-léeg mu jooy rafle wan ko wër ma ngay lox keroog daa sedd booleeg tarug lëndëm wérul waaye teewul nag mu dis gor nde tàllalul loxoom kenn tooñul it ña toogoon fa ak wetam yaram waa nga sooñoo sooño du dalu du basang teleelee mu taw ndeysaan bataa suuxalab ëmbam bu xiifee poubelle lay dem amul ndey ju koy tibbal fa nuy këppi des lay dem fa lay fekki aw ñamam te it man la wax day mujj dem lekk ñam wu bon wu am yaari fan woo xam ne baaxul ci ak wéram na muy def gisul yaayam te it am na yetti at yu mat sanguwul lu mu sol da koy far ci ay sënam bu jaaykat bi sàngoo ma bu jaaykat bi sànnee mango mbaa sax orange bu nëb mu daw këf ko noonee sax la koy lekk ci taxam ngelaw sàqi nit daw tàbbi néegam ne kàpp tëj mu des tey kanaayal wante yay dal ci ay gëtam te ndeysaan borom beew dal mbaa pot walaw sagar da koy teg lu rëy moo tax mu koy boole ci ëmbam dafay waxtu fu wéetee te léeg-léeg mu mer di xun te kat am na ndey am baay ba am rakk am magam ba muy wéer la bokk ak ñépp bis xëy ñu dal ko ber yowaay wére dee tax waaye as la woon su gëm rakkam danu nag néegam jabar jaa ngi sëy feneen te ndoom sam amoon boobee ba tey xoolu koy gëtëm juróom-yaari dof lan fekk tàmbaa ñu rendi leen ba jël seeni awraak seeni yuur lii ko daw yaram dañoo butti ñee xar boppi ñee ñee ñu sànni leen ci ay kër yu kenn dëkkul ba ñuy xeex ñi door a xam gisal ñaata yoon lab dof di xëy dee ci ab tabax bu yëggul ba am ay fan ba fay xeeñ te kenn du xam gisal benn dof bee faatu leelam ci wenn xur ba fay xeeñ ab xiif rekk moo sanq ab dundam gisal ñaata yoon lab dof di xëy lekk ñam bu bon ba feebar ci ay at kenn du jóg saytu ay mbiram gisal ñaata yoon lan fekk ab dof mu xëy wasin te kenn mën la laaxaan kenn kenn foogul ak ëmbam gisal ñaata dof ngay fekk dus kumba mbaatu béy dañuy rafle noonee rek di dem ñépp gis payam gisal ñaata dof ngay fekk du jekki duñ nelaw dañuy dox ba dee doo gis ku naa xam na bàmmeelam te gis naa fi ab dof te gis naa fu bis ab dof bu am benn góom bu rëy ma ngay wokkatoo koy waxtu kenn saytuwul mbiram li la tax ma jóg tey woo état ku yàlla ñor ñu booloo taxaw ngir saytu jaay yàlla yi ñu xam woo woo walloo yéen gouvernement réew mi wallu leen ewaay wallu leen askor su xëy ñàkk am xelam te gis ngeen fi yoo xam ne te gis ngeen fi ay dof yi ku leen faj ñu dal di wér te xam ngeen ne mboolem dof yi koo téye dootu dem te gis ngeen fi ay dof yooyu ku leen faj ñu daal di wér te xam ngeen ne mboolem dof yi koo téye dootu dem nda boo fi gis muy dem këru nit la bàyyi ko nda dof fi gis muy dem këru nit la bàyyi ko ku wér dellu ci bokkam xarit xel dafay xalam te gis naa ko faj mbaamam te gis naa ko faj xajam fajub jàmbu jóobam faj gorom sax fajub xajam te gis naa ko faj mbaamam te gis naa ko faj fasam fajul jàmbu jóobam faj goloom sax fajul xojam te tax til mu faj mbokkam mu xëy ñàkk am xelam ku faj mbaam fajub xaj bayi nit indi la xelam ci lii sax ci lay faf ñaaxe askan yu may waxal ñu daw lépp luy tax nit di xëy ñàkk am xelam xelay gànjarum nit xel la nit am ba ma fër xelay tax xaleb naar ndab gëléem bay xëccam nosam xelay tax nu wullik naaga war xàcc tey dañal te xam ngeen du maasum nit ci dooleeg ci agréyam xelay tax ba lislaam teg nu jëf waa ju ñàkk xel asal duutoo am aw yiw ci dootul yilif këram yi tax nga xàmmee mbaax xelay tax nga xam lu bon xelay tax ba nit xam lëf ci buur yàlla ak mbiram xelay ndab la xam-xam tab bi ngir waa ju ñàkk xel du xam lëf du am lëf waa ju am xel ami yëfam xeley leer gi nit xëy tedd moo tax ba aadamun du sangub malaakam jinne iblisu ñàkk ndam xeley tax ba nit rek kay sangub nit lu weesu nit xarit loo fi gis ngir nit la ngir moo yorom xelam xarit ñàkki gët mbaa ñàkki a gën nga ñàkk am xel xeley nit nit nitee til ci agréyam ku jàngoon wala tulqu ay aydikum ila ku jàngoon wala tulqu bi aydikum ila da ngay xam ne kon dangay xam ne kon kuy yàq am xel yorul ngëmam ma wax yenn mbir yii tax ba sun ndaw ñi xëy dof ñi lay rab la ñii ay raab la raab yàq nay ndawam dofab raab dafay wuuteeg dofab raab ci yenn mbir nañuy moytu yàmbaa daw dorog bàyyi ay mbiram dafa iilu ak bopp siisu ñoo danaa ci ñëw damay jëkk a kii sàngara yàq ak dundam bu kenn foo ni duniyaa day reyum xel di yàqu xol lu rey xel di yàqu xol ku koy def du nit ndaxam te alcool alak naw gaay ku koy naan ni dootu wér lu way xam lu jël wér jaay ko ngir jënde ko wéram la rek les di yàqal nit ci xol ak ci ay xëtër ñi xam ne ñu day dem sax ba far gàttalug dundam te dee diis ku koy naan man na dee dee ko diis te tar nda luy fuq mbët moo gën ci ci nit luy fu xam xelam gisal waa ji naan sum sumu ne xam ngën ci géddi béy nelaw bay xaram sum soof na lool xel yi lay gësam amoon na ko man dim sëng far dër di yeg-yegal ñu koy tàcc muy taasoo ko saagaa ci ay ëttam te am na ko naan biiñ daa mu bañ sàcc lam yoroon te muy lim bu rëy boo xam ne moo yor dundab këram amoon na ko naan sampaañ de xeexoo ñu far ko rey solar saa ko jëm ay paaka ndaw jeeku ñàkk jom ku naan roos du rus nit dootu rus yàlla dootu rus njabootam ndaxam mën naa sëy ak yaayam ak magam musique yeeg falaat day yàq am xel baleen leen dorog kookaa gën kokaa yéen fopp kokaa gën kokaa yéen fopp cim xel aku yaram te gis naa ko naan am ñollu daa man di bay tërëf xalel yaa ko sottim ndox mu fab yàq ay siram tey it am na dof yoo xam ne ay werd lan yoroon baraw xaan ya dof loo leen ñu toppee ay xëram gisal benn waaye bii wirdu ab diir mu summi ay mbubbam summi caayam génn néegam di dox di dem te kat dañ ko laajee nee na suuf see ko attanul mala malaaj waa ji kon sam suuf la doon sëmp ay ndëgëm te dal sami ak rawxaan yi liñ sànk ci xaleel doo ko mënti koo jot faw daf dundu neex a xam te say jàkk tax nas cam di di siisoo ko say ba dof kurus am dofam day metti ngir yombulam pajam gisal jenn waay ji yuuxu tey daw te naa gisal jenn waay ji yuuxu tey daw di wër naa dafay bañ a doon ab xutbu kii siinu nag ndofam te am raxasum xas-xas xarit xaw ma nu mu saxal lu dul ndof jëlal aw turu leer bàyyital samam te tas tas naa waaye ba mu yoxu xaj cit mu tas këram te tas mbiram ak soxnaam ñu naa déet mu tas xelam kitil ak katal ak makk jal ku koy sikar bu seet loo war a naaree dafay baat yu saf xorom te ak na sabin ak xaxtariisun ku leen bawul dafay mujj rek fab ay ëmbam daanu ciy sanam jaxaay yaay yu tax tax lu dof loo na ay kuréel jalaal jal na fi bàmmeel te dof loo ñu am xorom gisal waa ji tëj néegam ba ab diir mu mbëkk daw te naa maa ne ajjabaaru maa tey ci ay ëttam koo umu muusaak yaayi xal ci ay kurus ma woo man ka yaayi muusaa te yor mbiram ku fi waa xafaaritu minal jinni man ma woo ka bindoon afaaritun te yor léppi wërsëgam dalal nag te teey sooy sàkku mbir ndax ku wattuwul xer ak ëppal ak yàkkamte looy sàkku doo ko am faral noppi yow baas wax bu niiwee te am njëriñ dafay doy salaatun yàlla na dal taaha ak ñoñam allahuma salli ala rasulillah tabaarakallaahu sëñ Ahmadou ci woy wu am solo woowu itam di woy wére di ci wàllu xel nga xam ne ni nga ko waxee ñu bari ci nit ñi dañ leen di romb rek waaye nga taxaw def ab gendiku ci ñoom bàyyiloo nit ñi xel ci ñoom waaye itam nag li ñuy wax diagnostiqué nga xool tawat ji lu koy sabab ndax mbir mu ne itam Euh, doo yërëm waa ji rek waaye da ngay xool lan moo koy saafara li ñuy wax fegu moo gën faju yaakaar na am na wayu jëm ci lu wet googu nga gis ne ñoo ñu ngi leen di romb tubaay wuñ leen xel tey bàyyi xel ay bayima di leen fonk ko def ay yëf te ñooñu ci gënoon a yay nga xam seen tumuranke ak lañuy daj waaye itam nga wane ne lu mettee nii euh, lu koy sabab mat naa bàyyi xel nga tudd ci yi ñuy jëfandikoo te mu yàq am xel ci xeeti dorog yi ak xeet yi ñuy naan tamuy tàqale nit ki ak sagoom eh, ndeke ba ko yàlla di tere terewu ko rek tere ak araamal waaye ndeke dafa am lor june ca biir joo xam ne eh, mat naa wattandiku bu baax a baax eh, nga wootee jëme ci ne bokk na ci li nga xam ne mën na koo jur mooy tur yi nga xam ne muy talsam yi talaasim yi nga xam ne danañ ko faral di jëfandikoo muy siin yu bari yooyu ci biir tur yi te du tur yàlla wu leer wala tur woo xam ne dañ ko booleeg leneen loo xam ne warta ànd moom woo ci ay jinne ñu baree bari itam loola moo leen yóbbu ci loolu kon yaakaar naa bind bu am solo ngi noonu bu mat bàyyi xel ñu taftal ci way wi ci war a topp mu jëm ci nga tudde ko ab laago ab laago moom ci lan la jëm ndax laago euh, cër la wala bopp xel euh, naa maa ngi ñëw ci ab laago léegi waaye ma doxale fi way woo xam ne dama ko defoon ci njukkal sëriñ Moussa Ka rahimahullah xam ngeen liggéeyam ci yoon wi àgg na ci kenn dootul nettali taarixu yoon wi di ci wax ay simil yu gàtt te tudd aw turam moo tax ma defan ci way woo xam ne dama ko ko njukkale defe naa neex naa waxe fii defe naa lim bind ci borom daaru ci wàllu taarix gisuma fu mu ko bindaat kon ñu teyit mooy sunu ci moom lañuy niitoo mooy sunu yi ci moom la ñuy niitoo moom suñu Muusaa Jàmme yàlla na ko yàlla doole fayal bismillahi rahmaani rahim ma leen ubbi wenn laf te daal di sóobu menn lef teroy cagaa ya wann lef way mbër ma taaralan wolof ma del si ubbi wenn laf te daa di soobu menn lef taray ca gaaña wann lef way mbër ma taarala ngolof kanu rëtal la danga ngoon jubbanti la ca dëngoon ba mu joyee ka ko lëngoon ba gekk ko jar ko faf ko luf maam njàmmi cheikh muusal keliim waykat wa addu ñépp luum ngir moo di xaadimul xadim semmal na mbër ya daa dab na wolof ci ak lëndëm fëgg pëndëm ak i lindëm fóotub dandam sàjji dëndëm mbindam tungoom soloy wolof taalaar na segg bépp baat làkk wi moo tax mu jubaat moo ko nosal ay caqi baat ràngal ko jongomay wolof moo tax ba waykat yi wedam kenn jooyatul génti idam tey fóore yaa ngi ñëw di dem di yóbbuloo léebi jolof jaar nga wolof suuf ak ca kaw jaar ko ci yaari wàll yow jaar ko ca penku ak ci saw fu nekk jaar nga fa wolof bawal ña jël nga seen waxiin saalum ya jël nga seen waxiin kajoor ba jaambur yaa fa xiin say waame nand na wolof gis naa ne doy nga delluwaay làkk wi tey yaatee mu naay yaa jóg taxaw di ndey di bàyyi làkk wi yaa ko tee suruf fekkoon nga muy sàll wu yooy yaa ko yafal ci ñax mu tooy wulli ko tàggat ko mu nooy du xoox du mamm du tërëf fekkoon na làkk wi sa def baayoo génn aw sa ngeem danjëm ya gëmmu lépp giin dilit ya njàmbe yaa ko ëf fekkoon nga suunam sa nduxum nga dog ko bay ñaxi waxam nda yër ga yaa seggal raxam tey noo ngi muucu lem gu saf daabam ja wëllëm ngay laxam fuddan ko lakk ak laxam ku soobuwul sa mboor du am leeraayu lan nañu wolof fekkoon nga jar jarga jëpp saaw kenn xamatul caata ki taaw nga la jekki door a laaw ci jur gu xof wala fa ngi wuyew turam wala fa ngi woddoy séram bi ñibbi fanaan këram gërëm la waral tey wolof baatam ya suur yaa ko jaax ci bépp gox ba ne ko ciix xaj ci xumaagam ji mu weex xoj ci xalaama jëm wolof kenn mës dégg ku tëral ci làkku giir wa muy teral lu dab la Cheikh Moussa tëral ci tëri toggalay wolof xuus nga ci géej jëfi xaliil tegoon sarafe yaa ko jeel jàlle nga géej gaaluk cofeel sëf ca lu waykat mës ta sëf soppi nga mboolem tëri liin yan daa fa yeeka tër ci neen yaay waane yaa jëkkaw tegiin yaa tépp yaa déggi wolof fekkoon nga way fëkk taraj ñolof ubir ba faf ko tëj yaa yaa gàddu say xepp di toj ba tijji tey te tay wolof làkk bi yaa ko feeñalaat taaral ko ñépp a ko ñalaat yaa tax ba làkk wi ñu laat ay sàkketam ba di ko maf yaa làkk-làkk wii ba tax mu ñoŋ ci ndog menti marax yaa sippi abaaxam wa tax kenn mënta sànkati wolof kuy nga ne xaa ku ne ma ne cantam nga war na lay gane say bind duñ ko sàggane xam na ne mooy atte wolof alhamdulilahi ndagam lu mu masarab ci mbubbam da koo solal bamba mbégam xiyaari saari ci salaf di bamb dëgg tax mu jëm ci wenn saan yaari piccam laaxu ya sooy nañu acam njàmmee fi jong njongi wolof moo la jëm ci wenn saan jotal nga jommal na xasaan moo daa wasal ci takkusaan lu jéggi nit nit yi laf sax nu sag fasaaxatoo waral ma gontu tàggatoo su nu demee ba tàggatoo aw tagg faatu ci wolof boo saytu sag balaaxatoo waral taggam ya làqutu bu nu demee ba tëggatoo kenn dootu wàll jël wolof yaa tax ba waykat yépp giim di gàtt yow nga di jëleem seen tuuri lef ma yaa ko leem yaa rey ña daa sawal wolof yaa taayixal seexul xadiim yaa tax wolof yi di ko yéem yaay were kanaw yaay yi yaa ko wan wolof yaari jasaab yi fi jóor moo dambe saalum kajoor ñépp a nga cay riib ak kenn mën la feelu say wolof ma wax la nag tuddeen xadiim nga xam ne Cheikh Moussa Karim moo gëm sëriñ bi mooy xakim ràccu wolof yi moo ko sif ma wax la nag tuddeen xadiim nga xam ne Cheikh Moussa Karim moo gëm sëriñ bi mooy xakim ràccu sëriñ bi moo ko sif daana ko woo ci turu daam ku yër bi demee nee ma naam xarnu bi tur yaa ngi fa ne kaam ñeent fukki tur ya dana tof yaa wooye bamba ngën jibaay te daa ko wooye wéeruwaay moo tax ma def la royuwaay di jiima roy ci say wolof gis naa fu foo ko wooye waay gis naa fu foo ko naa nijaay def nga ko waay ma def la waay def naa la njàmme noo ko def wooye nga Cheikh Bamba keno dem di jëróone ko kënu moo tax ba mel ni yow tënu waaye nu meem te doo ñu tef yaa naan ko yaay géeju wurus yaa jël mbindam yi di durus ba romb Kaabu ak Anas ci way xalifatu wolof léeg-léeg nga naa ko libi door nga naa ko weeru koor yeesaa nga naa ko génne góor sa xëye gi way kenn du ko gëf yaa tudde daam ngay nekk ñanoor te yaa ko tudde ak ndoyóor seexul xadim yi la ko jóor maanaa ya diis na ci xaraf yaa tuddi woon bamba boroom moo tax ma naan abo moroom xaw ku lay wutal moroom ca maas ga woon xanaa ko dof yaa tuddi bamba kerkeraan leeri sëriñ bi yaa ca naan ba man di tàngal ma ma naan mandal ma koo gi leer yu saf yeesaa ndajaama yenn saa nga naa ko wax seet yooya saa ba nga wéeya la way wasaa palamtu des fi ak i kaf léeg nga naa ko mbambulaan doonay nëbb yi fi sanaan moo tax ma def la saambalaan sangoo la njamme yaa ma saf yow yaa fi woye bamba géej moo tax sa nguur su sottilee xëy naa la maam tàbbal ma géej ma sette génnaalee saraf yaa woy seex bamba fëriñ mën a la njànn yaa xereñ moo tax sa moor ma di ko xañ te du ma geesul ma xef fugraas nga tudde woon xadiim dellu ko def jant bu tiim tudde ko xar baax di ko yéem moo tax nga romb gaañe wif yaa tudde bamba manduwaar maam njànn yaay jamaanuwaar sa mbooti way yi moo ma waar baxru yi xalil yaa ko sof yaa tudde xaadim alxuraan te naa ko yaa ilimaan interprète ba yaa fi daan wunte yaa ko ubbi laf sax bamba yaa ko tuddee gek yaa ngab sëriñ ba yaa ca dekk moo tax ma xëy jàpp la teg fu xëy fu xel bu xëy ma raw faf yaa tudde seexu bamba mër akum kiriñ yaa rëy mbir tudde ko royiteef yaa ko ber mu jël mayam yi di sëf tudde ko waane ak nawet akub shérif ci gépp wet ak bajjo ak imaam ju tudde ko yërmande wolof tudde ko daam tudde nga daam boroomi may tudde ko kiiraay wolof léeg-léeg xalifatu rasul ak ilimaan ju am moo tax mu may la xay rasul ngay jant bi sagal wolof yaa tudde bamba am njanaaw tanaa ko bamba mën a naaw moo tax ba lu wax gannaaw day faf ñu ak waxe ndof murid ya yaa leen mbar si yàlla wooteeb sëriñ bi yaa ko yàlla yow piir dañ jàmme door a yàlla sab soxa jam ngërëm ya tëf làkk wi yaa ko yokku paal yaa tax mu yaatu tey fa paal jëneer ba jóg na yaa ko taal waana wi yaa sigil wolof tërub tërëm ya yaa ko suub sori sërëm yaa ko suub yaa fi wasal lu kenn du loob ci natti nattalay wolof ba nga demee la ñépp sooy lakk lay làmmiñam di jooy lemam ma booy gàncax ga gooy yaa suuxatan dëri wolof nit ñaa ngi koy saf ak a wóoy di ko xatal ba mu ne wóoy di bëmb koy biñ di looy ba nga demee la waxi dof ba nga demee la ko fañ ba nga demee lañu ko bañ daa mel ni daa xuloo ki tuñ kenn nanguwul dégg wolof jëggaaniwul ñu koy jëggal te jëgg mënti koo jagal tey amatul ku koy jagal wolof yi walu leen wolof jot nañu bokk ab taxawaay te takku samp ay jataay te jiibarat li bëgg a daay fay daay gi takk ci wolof faral taxaw ahmadu baas jullil te sàkku yiw teraas ci barke njambi ngeen ji xaas te teg gi tuuri wépp lof te yàlla dolli ma xorom te dolli te te donn loo ma ciy xorom xaar ma lu wokkul ak dërëm baa ma fi may woyal wolof yaa rabbana salli ala njol makka qaaidil mala maanaam diini zil ola ak njàmme may jant borof kon daa mel ni loolu mënuñu ko woon a ñàkk jàllale door a ñëw ci xasida gi nga xam ne ñu ngi ko tuddee ab laago du laago ci wàllu cër waaye laago ci wàllu jikko loolu lañ ci namm ndax bari waa na ku ŋàbb ay bëtam ak i tànkam di waaxu yooyu te fekk ab laago la buy dox da koo seetul rek waaye ab laago bu mag a mag a mag la ba laago yaa koy tane sax auzu billahi laay musloo ci ak laago guy bàyyi koo faw ci ndaw mbaa ci ak naagu amoo xam am na ak laago ne naa la xam-xam lu may xel fu mu ko fekk ci nit day yokk am xel su yokkul doy na ak laago xalal su màggam nga gaawee juddu ba rafetul taajal ndunal doylu as ndoylu lay ñaagoo bul roy ci koo yemalul wërsëg koo rey ku la sut sab jël biir ñépp moytul daanu ak laago daanoo ko jóg day waral ay yax ju dam ma ko toj bul dàqe bul dëkkee kon doo daanu bay laago kuy am di réy réy dus gor waa ju ñàkk itam ba ñànki dus gor mayul réy réy lu ak naago xalal fakastal na as gor mbaa mu tey ku tilim sub mënta setal lii doy na ak laago mooy tàbbilam waaju xaslan duutu dellu ci ay bokkam ku tàggoo ki bokkam rekk di blaagu alal mooy fetalug yaari ngim nañ moo di paaka bu ñaw boobu yaari boor moo di caabi yiw akuk laago tey jii alal moo di baytin mooy wilaayatu mooy ak taalube barke soo ñàkkee di ab laago lu tax goreel na fiy ngàllo goreel na fiy ngàllo jaam looy gor sanal lu ku rëy ab juddu jébbal ko tuutoon démb tey laa ko te tax na ndaw yëpp ña yor maamam ca démb da ak ñàkk day tuutalus gor tey joxe laa ko ngor dee na ak nawle dee jom dee na kenn gisatul ak nawle kenn jumbalootul ñépp di laa ko tuutal te bul tuuti jaas yi ñàkk bu mën a dog sa diiti ngor yi ci yow buy dagg ngay laa ko yow bul torox toroxlu di wut teddal ba suñ la joxee ngay tedd suñ la xañee doo ñànki doo laa ko bul xaari kuy loj gëléem sas picc doy na ndawal xaaraan yi day tuutalus goro tey waral laa ko kay reere yan nag ka reereew yàpp ñoo xale yem aw ñam fa muy génnewaat weñ yaa ca duy naagu doylu te bul rax sa am am bul ca def lu lu sell am barke loo sellal mu raw laa ko tànnal te liiñal te seggal ndax nga lekk lu lew toqub deret yàq mam njar moytul ak laago bul boole siiroo ki muus tëj foofu fekk itam weñ dal ci sam sipp sippil day jox ak laago lekkal lu lekk mu rees ak jàmm am na alal yuy fuq biir bul ko seex day indi ak laago ngir biir bu dee si ngir biir bu dee yëngu tey méttee ka daw ku nelaw borom tërul ay nelaw ngir cooba kay raagu ngir biir bu dee mbett ngir biir bu dee yëngu ngir biir su dee yëngu tey mbettee ka daw ku nelaw borom tënul ay nelaw ngir cooba kay raagu bu lekk ñam mu setul bul sukk ndab mu setul kuy mos dugub raxasul kuy lekk day raagu baylul te feexal sa xol sàmmal sa ngor te jubal te jël xam ak ñàkk delloo yàlla tey daagu tey maago yaa ngi ne xus ngir meññ gàcc te ñor te lee mu rak ndax lu ñor day tàbbi bul naagu bul jooru yat bul yësam jekki lu tàbbi nga for bul rënk bul lekk xaay kot neexalul màngo defal sabab su rafet defal sabab su rafet saw yet te joor ko fu ñor ndagam mënoo tooglu faf bam tàbbi ngir naagu bay wàccu leen fii ci duniyaa bay lu moo fi ñëwoon ku doy luwul dee gi ñëw ku doy luwul dee gi ñëw cey dee bu koy naagu ku yàlla jox diine jox lam xel dese lu lëlëf ku am xelat diine santal raw waag laagu kuy xante wag col lu muur sas xawra day na asal jas ne gënul njëg gënkil dënkalam njaago loo doglu ren sol di day cëkk mbaati mu xar doglu lu yem képp bul buubal te daagu la nit gëréew nit newul ci col newul ci alal ci jikko ngay sange sam kem bul defab laago ku sange say kem alal sa curga léegi mu bir alal saxul bay naa ko ku say kem alal sa curga léegi mu bir xalal saxul bul bari lay sunga bay naa ko ku sange say kem ci nguur ak doole bis dana ñëw nga des di baa dolloo buuroo nguur bu koy naagu may sor palen baa nga noonee indi daa ko damoo fu nekk lañ daa bawoo ñëw tabbi cay daagu ñeñal gu ngangu ndaayam googa rot nañu tey ci seeni pax doo ca xàmmee buur akab laago ñemee bu leen ay moobul dee waral dañu naa méeb leen ñu sang ko méeb leen suuli cay naagu ay sal di beeg sel di bee téetil bu dee ga dabee sax suqi suux ya nga daa jiw bul defab laago xarit da ngaa donn suufu si yàlla bul ne yasar ku yor ndonal buur bu day nii wërtatal daagu bët set bi nit ñépp takk bët set bi nit ñépp takk yi bay nga takk taxaw ji tàccu ay mbott buñ góobee nga dib laago xarit da ngaa donn yàlla bul ne yasar ku yor ndonal buur bu day nii wërtatal daagu bët see bi nit ñëpp takkuy bay nga takku taxaw di tàccu ay mbott bun góobee nga dem laago kuy tàccu ay mbott doo am gerte baa ci dugub xaaraa ni sam naw ne jékkul la jox ak laago lépp ciw nit dañoo seetaan si biñ fi ñëwee kuy dem ñu gunge ku daan ñuy tàccu cey naagu lépp ciw nit dañoo seetaan si biñ fi ñëwee kuy dem ñu gunge ku daan ñuy tàccu muy daagu doo daan te kenn du la tàccul sax fi dund ba dee defoo fi loolu mooy dee ëpp nag laa ko daanal sa bakkan ba doo mooy yàlla boo ko defee kon gàcc ngaa daanaan laa ngi dib laa ko yàlla boo ko defee kon gàcc ngaa ndaanaan laa ngi dub laa ko ubbil fa barsax kon te bi yiw te sax ci dugal bis boo dugal nit ñi des fay xéewu tey daagu génnal ci coow leeg xewet yi ndax nga moom sa bakkan ku not bakkan wér nga ku bakkan moom mu dib laago ku not bakkan wér ku bakkan not mu dib laago moo yàlla neexul ku mos bur yàlla lëf du la saf farlul ba xam kooko koo kii réeree koy laago xarul ba baax kon nga def xar baax ku bëgg di bër na daan bakkan kon mu def mbër waa damuy daagu kuy sàkku pal na saxoo laay laay bu guddi jotee te moytu sàggan ku sàggan daanu cig laago ruujal sa xol bii ci tuub ak réccu saa yu tawee xam yàlla sax meññ baykat day mayug laago koo kii ba lay junj géejug njëggalee ma labal terub moy ak tilim ak tooñ tey waral laago astaxfirullaha man baas maa ngi réccu lu ngir yàlla jéggal ma ay bàkkaar ak laago nangul ma way bii mu dig laa biire buñ fi jógee mu def ndëxañtéef ca biir jàndaati bi jayi ndib raasihi mawlaaya ahmadina yeneen ba daa leeralub xol tey wéral laagu alayhi fi muslu ak naagoog lu nig laago allahuma ahmad ci way wu am solo yooyu walla yaari way yu am solo yooyu jàll bu njëkk wi nga doon ci njukkal sëriñ Moussa Ka euh, way ak marsiya day lu am solo loo xam ne day denc ci li ma doon wax ci njëlbeen gi rek li tax loolu am solo mooy day denc jikko yi mag ñi woon ci réew mi mm-hmm. valeur ak baax baax yi nga xam ne réew mi làmboo na ko waaye itam day denc mbatit li ñuy wax culture bi nga xamee ne moom la réew mi làmboo ak jikko yi kon yaakaar naa way woowu nga delloo njukkal sëriñ Moussa lu am solo la noonu nga ko waxee moom delloo woon na njukkal mboolem ñaandu nag sëriñ bi wala ñi ci ëpp ba borom dëkk bii di daarul borom daarul Muxti yaakaar naa bokk na ci marché yi gën yi gën a rëy te gën a bari kii bokk na ci mag ñi ko daan bindal ku ma waan ku ma daan wax ku ñuy wax bàyyi daan a wax ne euh, borom jalooree neex a martial te maam Cerno day borom jaloore muy martial bu yéeme te am solo waaye wi nga xam ne dolli nga ko ci itam euh, te muy ab laago yeete na waare na itam lambanoon lu bari am na ci bayit woo xam ne xam naa bu ñu doon wax baytul xasida moom lay jël bul lekk ñam wu setul bul sukk ndab lu setul kuy kuy mos dugub raxasul kuy lekk day raagu. Hmm, hmm. ah, xam nga baatu raagu mujj boobu saalum saalum day wax raagul ma raagu raxasu raagu la koy woy foofu am na ñaari maanaa yu woy wi lamboo xam ne manees na ko eh, tudde balaaxa bu yéeme ci biir woy wi xëy na kuy lekk ku ne fa lekk ngay mujj baat boobu lay taxawe waaye itam képp kuy lekk ku ne la la gën ci yow bala ngaa lekk nga def baat boobu te mooy baat bi day firi ñaari wax ci làmmiñ wolof xam naa kon euh, dañuy ñëw ci wolofal gi ci topp mu jëm ci yàqu-yàqu yu jamono su fekkee ne wu gudd la dangay jël da nga ciy jël euh, lu kii rek ñu dolli ci ñu dellu si ci doomi réew mi incha allah waa xam naa wala fay da ci am yoo xam ne daa xaw a gudd ñaare booy bind rek boo teyul mën nga xaababal wala <laughs> day faral di am ci ñaare kuy bind <laughs> tey bind ci yéene <laughs> waaye xam naa am na ci yooyu dañ koy gàttal rek jox ci ay bayit yu néew giima bu xaw a gudd la dafa laal ci euh, xew-xewi réew bi parti pouvoir yeeg opposition beeg coowoo beeg xasante bi nangam nangam yooyu da cee laal laal yit ci yàqu-yàqu jamono ji euh, ñu génn ci tuuti rek bismillahi rahmaani rahim ahmadu tee nga roy ci njàmbe muusa ndax yàlla def la cam su ñaw te muusa ndax lépp luy waral ba jikko yeesaa njàmmee ca daa wax waaye dem na yiisa loola waral ma jël xalim yi woosaa xalaat yi ngir façon yafal li woosaa ma tàmbulee ci gaa yi di uppuusa ak gaa yi moome nguur yi tey di noosa gaa yi si moro woon di noosa dem nañu gaa yi juuf ya def ndo noom sa tey gaa yi wàdd yee fi moome yii sa te xam ne ñoo fa doon opposé yee sa kon nguur a ngi tooyul wowul du guusa keneen ñeneen la ab turéel di moosa foofu danañ fi taxaw tuuti leeral ko euh, dafa am mag moo xam ma boo dee tabax boo dee boo dee sëf diggante ñaari birig yi noonu ngay def tural bi tural bi danaan sët sët sët loolu lay wax nee na boo noppee bay moos ñeneen maanaam waaw yëpp ñeneen ñeneen rek ma ne kon buur a du goosa guusaa keneen ñeneen la ab tiral di moosa kattan da yàlla dénk wuur ya yii saa ba tax ñu nag ñëwul ci ay opposant yewul te yiw bul yor melaw innocent nangub dogal giñ naa ne doy na noosa kafal ci Amérique ña George Bush lottul ci dénki réew mi Idrissa boobu dafa amoon rek Ablaye wax day jafe-jafe yu bari moo taxam ñu tuddeew turam foofu loola ko war lan état yi ay taataala bul ko xuusa saa yoo warul teggil ba lépp ñii taataab nawet lool lay waral mu ngiisaa pal diir bu niiw la yow muñal askiisaa doo dox ba fekk pal gu ba nga noosaa yawul te ñaw ker du aw niisaa bañ buur ci réew ba mu xam ko moo di buusaa te doy na ak mbaadoo la bul ko yeesaa bul tàcc wuur bul tàcc wuur ya ngir nga bëgg wiisaa mbaa kont buy diisal ëllëg sa poosaa parti pouvoir bu bew akub opposaa bu yorwul duñ mën a bokk mbuusaa kuñ topp yit war naa kuñ topp war na yi toog ci baasa di tagg buur bu beew di sakku larsa larsa état kum tax nga xeeb sa lersa ba ruujatoo léegi nu gis sa lorsa buurub arash du may ijaaba larsa fekk dundewul lu lew moyul ma njarsa ku góox njawam nger mbaa njarum su larsa sag ñaan du nangu bul ma xëf sa lorsa ku seet sëriñ si tey 80 pour cent mos nañ ca nger ma tax ñu daanu irsan xam ngeen ne ger taxul ba réew émersa mbaa wax nga bon dimanche bu nekk marsa nger mee waral kenn dootu lippi lersa tax ndaw ñi bàyyi mbey mi jublu barsa koppar yi tax kabar yi yàqu yoosa ba buumi nger yi gëx na gor yi nuusa kuus ya daa waral kanam yi woosa wurus wi xëy na dog ko pourquoi ça jumaa bu nodda ñépp def da jamaa waral mu wéet ni xalli ndoosa tey jii salaatu fatiha ak ma xuusaa jën jaan ca mbeex ma waaye kenn du xuusaa seefaa waral wasiifa ñàkkub seesaa ma ne meng faydu dal di ngiisaa tijaanu weddi mbaax furul ca faasaa yoo foote woo yeneen ga yootu aysaa murit ne day kennal ku yar sikkim saa ñu naa la kennaloo di wax sikkam saa waaye xaw naa gudd lool waaye dañ koy gàttal foofu rek ndax dafa saa saaye bopp dal te waaw moo tax ñu bëgg. tabaarakallah <laughs> kon xam naa danga ci ñëw da nga ciy doomi réew bi hmm. ngir ñu jëkkante ko waxtu mi. bismillahi rahmaani rahim Sénégal ci boppam moo moo soppiku am màggat di ñaax doom caatam yi bëgg mel ni taawam ya bismillahi rahmaani rahim fa salaamullahi aleykum Sénégal nu bu kenn tëx. fa salaamu lay ne yoona bu kenn tax man a réew mu sell mi ngeen sosoo man a gaal gi seen mag yi dem bu jax man a réew mi maa xame seeni mbaax amee seen cosaan bu ma kenn rax man a suufu ngor man a suufu jom man a suufu gërmi ci bépp gox sama nawle yépp ma daan damoo ci jikkook taraanga ji may tabax sama weenu ngor wi de may na jom magi démb ñaar ko jëkkoon a sex sama doom ya woon xamuñoon lu bon naka jekk mbaax lañu mas di dox mana suuf si leen juralooni buur yanu rob ci xur yu lëndëm te tëx mana suuf si leen juraloon sëriñ safi samp diine dañal fi ngax su ma fàttalikoo sama doomi démb ya nañ meloon du ma xeqi sax sama xol bi jooy naña daa taxaw di ma xaar ba xëy dugg seeni pax sama doomi tey li ma gis dalul sama xel na ngeen dégg lii ma wax bàyyi leen xuloo ak a wax mu bon sama weenu ngor bu ko kenn rax nàmp leen ci man yaru leen ci man ku ñu njaabluwul sa xalaat du nax mayu leen togal lu ma metti tey du lu may togal mi fi xëy tabax sama suuf si lim xame mës la am te du am ci réew ya togal ya sax sama suuf si mooy sama mbell mbey napp sàmm jaay géej ngi koy dex sama suuf si mooy sama mbell mbéy napp sàmm jaay géej a ngi ki dex sama suufa ngi sama a ngi pétrole bu ndaw ci nga dëkke dox saxa yaay yi béer yi ma leen joxoon ana dimbu dàng ya daa fi sax ndajj maari dën ak i déen yu ñor xewer ak cerise te du ngeen ko tex ana laaba nguy ana sam caxat ma nga daa si feew ñaxat ak di sif di sax ana laaba nguy ana sam caxat ma nga feew ñaxat ak di sex lañu daa lépp dem na tey dara meññatul ana lii lu tax sama tey yeewu leen te jóg jëriñoo njariñ leen di jox sama suuf si doy na wéeruwaay te farañse yii dañu leen di nax jàpp leen ni jaam nangu seeni koom lu fi ñor ñu góob yóbbu ngeen di tax rëdd say luwaa yi nga xàtte woo di la jàngloo seeni làkk sax rëdd say luwaa yi nga xàtte woo di la jàngloo faw seeni wax yow leen te jóg yow leen te jàng te jóg taxaw jariñoo li leen mag yi démb jox nangu seeni mbir bee seeni ger rëdd seen luwaa bind seeni wax nangu seeni mbir bàyyi seeni ngir rëdd seen luwaa bind seeni wax dunde seeni mbay faje seen garab nangu seeni géej baye seeni dex sàmm seeni jur ràbb seeni sér tànn dalli ngaay legetug sabax ku jéggi dundam jéggi am pajam ku jëggi garab dana far torox waa soo fi gis garabu pajam mi ngi sax ci suuf si nga xëy di dox sama doom yi nañu sama doom yi tey nañu àndandoo indi seen xalaat ci li may tabax nit yi diine yeeg nit aada yii bu ñu jàppandoo lu ñu tax mu sax lu ne nañ ko jox ko ko man bu wér na tajoor di dog ndimo mool di jax nguur wi nañ ma roog ku jéggi fi am bu fi kenn taal sibb buy beex wax ku fi taalu xay du la mooy ndaxam ku ci tëj sogaal da nga dee ci ndox jàmm laa yoyoo jàmmu laa yoyoo ku fi taalu ay xëpp leen ci ndox ku ñu fal la jub te nangoo liggéey te mu xam ne nguur gu nu sos du sax sunu réew mi lay waxe làmmiñam man a baas ñu xëpp ba liy wéy di jax fa salaatullahi ala nabi Sénégal nu yoon a bu kenn tax xasida googu nu ko defoon ci euh, Sénégal mu def mag moo xam ne mooy kii boppam du ma ñemee taj xasida yi te ñëwuñu ci tagg Cheikhul Khadim xam naa Cheikh Abdoul Ahad dañuy profité rek ndax li ñu indiwoon ci xasida noo ngi foogoon ne dana des te waxtu yi du jeex ba yeneen xaj ci waaye ndekete yoo bismillahi rahmaani rahim way wi sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lañ ko way ma di ko ci tagg nag bismillahi ma way lillahi abdul ilaahi yalloona wayya wa habli raaqi alal buraaqi salaatu baaxi te may ko mbër man ahmadan baas tey maa nuyoo jaas indil aw taas sampub yeneen ya woonaa ko fii way nu wuy si tey te way ki nuy may tànne fi may ya bàyyil ma salmaa te ñëw wayal ma ka fàtte salmaa lay laa wa ka fàtte daax daa ak genti suux daa xëy soobu wax daa songoog bañam ya bu ndeeti fendal bu ndeeti yendal moo jar di bindal tey jal ba yit ya moo dàq lënt mooy ngën ji jant moo jar di sant moo laq ndam ya moo yewwi xel yi tàggat na cër yi moo ubbi xol yi sori lëndam ya moo dàq caaxaan fa gaa ngooxaan dañal fa faqaan pukeeki dam ya moo tax ma xëy jal moo tax ma xëy jël jóorab këyit jal kañ kii ba xejjal xamal ma mbir ya du dellu gànnaar di seeru ay naar mooy sunu yaakaar mooy ménga cër ya yaa gétt yaa raw yaaram yenuy naw yaa nu rëtal yiw dàqal na loolu ya yaa nu teree daax sos fali ndab laax nun fàtte nan paax suukar nga njar ya jam nga ñoŋal buur yaay dànn bii laa koy amul muur yaa daan rab ya tuub nga wuur ya toxal nga tuur ya tàggat nga kuur ya yaay range ya tuubdoo ci yaasin muy jàng baasin yaa doon yaasin yaa tas xaram ya taxal ma xaat teeñ ak ceele kiy seeñ tëndam ya di teeñ ci boppi seex ya yaa nu teree rang ay chef de canton te dañ nu laa tey lokki jur ya saw nit ne nañ saay saw xiin du naax saay laabal nga caay caay yowoon ca xol ya yow yaa nu tee rus yow yaa nu tee rës may nga nu pas pas buy xàtte jëf ya xaar nga mag ndaw xaj dootu leen mbow saa say ndaw ñoo gétti mbëri ya yaa xam la biire mboo den ko muure jommal nga foore ak kang yu mag ya jaare nga yàlla yoneen ba jàll mu far la walla mbootu melam ya yow la nu jiital yow yaanu niital ban na na yow la nu ci diine jiitul samay gi tuutul fa mbër yu mag ya xatmul wilaaya labboo aynaaya yaa muñ balaa ya gërëm dogal ya koo kii ma lay wax moo sëpp wa tax wax yàlla luy tax mu jox ko mbir ya kon xasida googu itam nañ ko yemale foofu ginnaaw dafa gudd lool incha allah te jii ma seet geneen xasida waaw jërëjëf sëñ Ahmadou mhm. xasida googu moom ëpp naa dog ndax lépp lu jëm ci ku tedd ki moom <laughs> waaye dafa gudd dafa mel ni waaw pajum wolof mi ngi fi ak euh, nit a yéeme waaye bokk yi wax ne dafa am ñu fi indi ay laaj hmm. ñu bëggoon euh, a indi laaj yooyu nga nga tontu ko ba noppi waaw insha bu ko kon ñu continuer ah. waaw kon ñu ñëw ci fajum cosaan rek. waaw bismillah kon xasida gi yaakaar naa am nañu kon jotoon a dégg ay garab lu yu am solo yuñ ci laa bokk yi ndax wéré yi daa bari te muy garab yu wér nag bismillahi rahmaani rahim aleyka yaa xellu bi meew mu nekk piir fii kulli laylatin tasixa mel ni xeer wa in sata aleyka soj فاطبخ بلا تريس أو راخرت وخبجار وين علاقة طوي فخص بيك بصاب لا تنسى كالدف كيس بير في الإسدار وإن بغت عليك ضقضق صب يال وخالطا في كل أكل كدتير وصب أنواع فمنها يال خر مع قراي لكن دو أجا كمبيتر وربما يطبخ اللنج مخير لا تنسى من بلفت مكو خبلار fa haatihi arbaatun daangan ko fab togg ko wut dajaajatun dal ko ca sóor in kunta saa sëqët sëqët su tarte wow fa rum degeeg rab dee ko suppi si wa in tusib ka miir ngir ak deret lazim fois avec canette baax na ci biir in lam tajid fois fa ndam bi sëggu sooy yanoobuha ndax léegi yàpp dafa seer su dee da ngaa manqué deret fa xus fa yaar te bul ci xëpp ndax fa yaar day soñu góor fur wi itam baax na ci seere dee ko yëy baadal ashaayi wal ghazaayi wal futuur fa firra min kowen sa mbaa lépp lu weex in kaana fii ka estomac mbaa ulcère neneb dafay faj estomac mbendam itam dawaawuhu min xabli ndékki xabla reer ndagam dangaa feral xaleel te bañ mu yooy fa xus bi la but in salaasa pombiteer salaasa pombiteer wa in baxaltaha maanaam dama war baat bi wa in baxaltaha boo ko baxalee wa in baxaltaha fa xaalit ma meew gloria mu di ca añ te di ca reer gëd yi lëndëm saxal ci soccoo doomi jar te wattu ndox ci naaj wu tàng ak ku seer in kaana fii aynayka ficc yuy xesem toggal ko am njamuj sëlëm ko leemu leer su ma yi xesem ba jàpp dengaleñ xasal gi gis ak xotti gerte dogg suur in kaana fii bat ni ko saan fa doomi laaj fejar di naan léegi mu rey sa jaani biir mettitu bëñ mag nit di ndox mu wex xorom te wattu jën day yokku jàngoroy kajoor ku am piccub kajoor na wut mbuumam caxat saxoo ko mu xam caxat lam gën a ndóor te gàjju ndug basante kaana daawiyam su émoride demee ba def deret di tuur saab-saab dafay wàcceeti sunu kër dee ko cof looy lekk def ca mbaago xooj reeñu di góor ko am jabet nay fonk faw siidi siidi tax te bàyyi lépp luñ ko aayu dootu miir ku siidi ay cëram farum xasam dàng di xooj di naan ci diiru benn weer ku am sopiis nay mbëq ngol lañ sépp saa ku am maladie sexuelle na fokk koor xasum daxaaru kum ngi gis tashwi liman laazamahu il seer bu dem bay tàng biir may yusharan bi biiru tañ day baxal xobi guyaab bu ay da shurbin dootu diir lay duurakum daqaar lay duur muhamdakum daqaar fadum biha fi kulli usbu'in wa illaa wépp weer wa in takun xaasira kaasir fadrukan asbaabuhu te fonk fawu doomi yiir campari mboq mbaati pirsi day raxas ayree bi tam siifi lii du duur dafa mel ni waxtu wi xam naa sori na xasida yi moom mënula àgg ndax xaw naa gudd xaw naa bari waaye daa wax ne mbokk yi dem na laaj bu mu bëgg laaj kon ñu teewlu leen ba xam insha allah waaye waaye jërëjëf ci xasida yu am solo yooyu nga fi jàllale yëpp di xasida yuy yeete ak a waare hmm, njariñ li rek weesu wut dundal wolof ci euh, ndigalul sëriñ bi mu dugg itam ci li alwafaaw di xeñtu mboolem lu xam-xam lamboo ci njàngalem sëriñ bi lii bokk ca muy way ci wàllu wolof way ñu war koo def di ci muy lu jur loo lu mën a jur lu bare bari ci yeete ak waare ndax yaakaar naa wet googu rek bu ñu ci xuusoon dana mën a indi lu bare bari ci li way daan def ak li way mën a def ci doomu aadama euh, kon yaakaar naa li ñu soxla woon lu bare bari euh, li ci ëpp boobu mën nañ ne ñëw na ndax li ci des yóbbaale na li ñëwut te way wu ci ñëw wu ci ne rek noonu la bindoo ay yeete ak i waare ak waati wolof yu am solo ñoo ci nekk xam naa dañuy jox sëñ Modou Kara rek mu tëj ndax waxtu wi jot na. jërëjëf euh, sëriñ Ahmad jërëjëf sëriñ Abdou Lahad euh, kon ci turu muassasatul faa bi huquqil iman ñu ngi lay sant cant goo xam am na fu mu tàmbalee waaye mu fi ñam xam naa ne waxtu yi moo ñu xaw a xoj waaye moom li mu waajaloon mën na ñu wax xam daanaka genn waa asaka ji sax daanaka andiwu kon xam naa ne ñu lay cant rek te ñaan yàlla fay la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu Fati maam Thierno Ibrahima Fati mi ngi feeñ jamono ci atum 1860. mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem dinga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa Kër Serigne Abdoul Ahad Mbacke waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bi wóor ci air Mouride waa Kër Serigne Abdoul Ahad Mbacke yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen dem ci àdduna waxngal këpp mën ngeen a jokkoo ak de voyage bii di wóor ci air Mouride waa Kër Serigne Abdoul Ahad képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg dem ci àdduna bi ak tamit ay billet màkk ngir suñu mbokk soxna yi ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneen i yu wétte wër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee muy waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fa ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa ji nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngal këpp lépp ci waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 33 979 51 wala 77 573 54 31 77 573 54 boo leen ñëwee di ngeen fa fekk ndaw yi leen gindi jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doon Touba Daaru Minam Dia et frères Touba Daaru Minam di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba Daaru Minam Dia et frères mën ngeen fi amee ay portable si ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Daaru Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Jaay et frère dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi nga bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu Modou Diouf gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne. ñi ngi fi disponible ci Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia et ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. waa kii du def. Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay ñu dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii ci Touba marché Mame Diarra première étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak itam bu Inde. ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pomp solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer nañ bépp jumtukaay buy mottali kër ni kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemum ñu ci des nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahad wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877. 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Serigne Touba day dem Touba ca kanam sëriñ Muntaxa Mbàkke yee salaat ndigal li bi nga xam ne ne feet liwaat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam. nee àndoon ngeen ko nag waaye yéen a koy ànd ba faaw. fii ñu toll nag daa fekk sama laxasaayam. na fii ñu toll nag daa fekk laxasaayam. fas ko yéene ànd ak yéen. Sëriñ Muntaxa Mbàkke di xam ne ne ci la ëpp yaakaar ci bépp kuréel gu mës a sosu ci biir dëkk bu sell bi di Touba. nee na mbooloo mu mës a dégg. ci mbooloo mi gën a am yaakaar. liggéey sëñ moom ñëpp la war wàccu kenn ñoo ñëpp ci am ndax ku ci loo ci jëfut loo ci yàlla na suñu borom dimbali leen ci. Hmm. ba positif bi ngeen ko tàmbalee rek mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg. Hmm. mu doon njëriñu nit ñi. te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñu borom. te membre 5000 francs la lay dig weer wu jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy BICIC CBAO CNCA IBA banque islamique wala ngeen jaar ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 wala Orange Money ci dièse 144 dièse 621 dièse képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 78 544 wala ak Touba ca kanam yàlla nañu sëriñ bi boole ñu bokk ci jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu weex te woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem dinga am mbégte ndax ndaw ña nga fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne abdul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bu wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen jokkook agent de voyage bii di wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg dem ci àdduna bi ak tamit ay billet Makka ngir suñu mbokk soxna yi ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneen i assurance yu wérte wër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee muy waa kër Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay biñ leen fa ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa yi nga xam ne billet màkk ni ki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngal këpp lépp ci waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacke ngeen mën a jokkoog ñoom ci 33 979 51 65 wala 77 573 54 31 77 573 54 boo leen ñëwee di ngeen fa fekk ndaw yi leen jàpp jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doon. genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee. Euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu dellowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu de ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee digal ci sëriñ Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 كونيكي Touba Darou Minam Dia et frère Touba Darou Minam Dia et frère di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable nekk fii ci Touba Touba Darou Minam Dia et frère na ngeen fi amee ay portable ci ay marques yu différents lu si mel ni iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Darou Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Jaay et frère dañuy jaay ay puces abonnement ay puces abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam tele bi nga bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Daaru Minam Jaay et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu Modou gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne ñi ngi fi disponible si Touba Darou Minam Dia et frère Touba mi nam Dia et frère ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak waa kii du def. Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg a tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii ci Touba marché Mame Diarra première étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu ak itam bu Inde. ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal danga nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahad wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877. 89 93 ci wàllum tabax. maskani Touba baat misras abijaayi xayri ma nabaat. Touba ca kanam sëriñ Muntaxa Mbàkke yee salaat ndigal li mi ngi xam ne ni feet li waat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam nee na àndoon ngeen ko nag waaye yéen a ko ànd ba faaw mu toll nag daa fekk ak xam ne ne ci bépp kuréel gu mës ci biir dëkk bu sell bi di Touba nee mu mës a dégg ci mbooloo mi gën a am yaakaar liggéey sëñ ñëpp ci am ndax ku ci loo ci jëfut rek ku ci loo ci jëfut doo ko ci am yàlla na suñu borom dimbali leen ci ba positif bi ngeen ko tàmbali rek mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg mu doon njëriñu nit ñi te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñu borom te membre 5000 francs la lay dig weer wu jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy BICIC CBAO CNCA IBA banque islamique wala ngeen jaar ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 wala Orange Money ci dièse 144 dièse 621 dièse képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 78 544 33 ak Touba ca kanam yàlla nañu sëriñ bi boole ñu bokk ci jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem dinga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal si bépp jàngoro bu manti doon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منن الباخي الخديم في معجزات الراخي المخدوم allahumma bi haqqi wajhi llahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa alihi wa sahbihi waasim abdaka wa xadiima rasulika min kulli ma yasuuhu aw yadurruhu bi qadri azamati zaatika wa kullahu bima yasurruhu wa yanfa'uhu wa laa yadurruhu fi shay'in ma ilaa duxuulihi aljannata allati wu'ida almuttaquun آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ورغمني في كل ما يقربني ilayka wa yassirhu lii wa adhirni fi kulli shay'in yuwaddi ila ghadabika aw suxtika aw ghayri ma yurdika anni wakfinihi qabla tawajjuhi ilayhi wa qabla tawajjuhihi ilayya wa aghnini an al-iltifati ilayhi wamhu bila ithbatin abadan kullama lam yakun layiqan mimma sadara minni waj'al sahih latiifata amaali munawwaratan bi tanwiiri nuuri samaawaati wal ardi wa sabbit alaa qaayidi wa aqwaali wa afaali wa axlaaqi wa alaa kulliyati tawbata xaafiri zanbi wa qaabili tawbi alladi yubaddilu sayyi'aatin xasanaatin fil haali wal maali aamiin yaa rabbal aalamiin اللهم يا ظاهر يا باطن أصلح مني ظاهري وباطني وقلبي وجسمي وعقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلمي وعملي وأدبي وإشاراتي وتصريحاتي وشريعتي وحقيقتي وفرائضي